ngir mu jàng ko foofale ca ajug seydina abu bakr as-siddiqu radiyallahu anhuma ba léegi kon ci laaya yi suñu boroom ne qaatiluhum mooy xeex leen rey leen ñi nga xamante te xare ñi nga xam ne mooy ñi nga xamante ne ñooy yéefér yi mushrikuuna yi bu ko defee yu'adhibuhumullah boroom bi daal di leen bugal bu ngeen di xareek ñoom bi ay diikum jaare ko yéen ci seen loxo yéen jullit ñi de wa yuxzihim mu daal di leen gàcceel wa yi alayhim suñu boroom tabaaraka wa taala daal di leen dimbali ci seen kaw ñoom wa yashwi suduura qawmin mu'miniin mu daal di mu daal di faj li nga xamante ne nii mooy la daloon xolu ña nga xam ne ay nit ña nga xam ne way gëm yàlla lañ ndax lan mooy da nga xam ne noonu lañ defoon ci waa Xusaa daal di leen rayaate rayaate yu metti ci loo xamante ne nii ci accord bañ amoon kat ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam lool nag ñu bari ci jullit ñi dañ koo jàppaloon yéeféer yi ci lu ñu ban yoon lu bon lool nga xam ne lañ def léegi nag suñu boroom ne waaw loolu tamit daa am solo mooy nit boo buñ la rayalee moo taxoon suñu boroom waxoon ne woon te suuratu al isra di suuratu bani israil alayhi salaatu wassalaam wa man qutila madluman faqad ja'alna li waliyihi sultaana mu ne woon wa man qutila képp koo xam ne dees laa rayal mazluma rayal la sa mbokk ta mu nekk loo xam ne ci kaw tooñ kooku fa faqat jaal naa kañu faat defal nañ li walihi ña nga xam ne ñooy méngoo ay mbiram ay kilifaam ca gannaawam ne war a topp dereetam sultaana jox nañ leen pouvoir boo xamante ne nii bu rëy la boo xamante ne nii ak loolu la ndax loolu dafa am solo gis nga li tax yenn société yi nga alhamdulillah mooy société occidentale yi wala société occidentalisée yi nga xam ne nee nañu te loolu sax ça dépend ban occident ngay wax ana ban ci réewu tubaab yi ndax bu dee Amérique moom peine de mort ba léegi dafa am imagine leen koo xamante ne nii mooy defar rey ay nit ba pare gars yi ne de toute façon moom nu man di demee moom li dina a métti luñ ko teg mooy tëj ko à vie à vie boo xamante ne nii vingt ans assorti de vingt xaw ma lan li ñoom meetar di wax assorti xaw ma de lan de réclusion xaw ma nees koy waxe ci waa ñoom waa droit wa gaa yoo yëlee mooy ne waa ji rey ñu bari rey ab famille décimé ab famille gars yi indil ko procès dugal ko ci benn tribunal boo xam ne fa lay ne ñu ne dañ koy surveiller parce que dafa dangereux di ko ëndil lépp utal ko salle de gym boo xam ne fa lay defare yaramam ba pare di ko toppatoo di ko indi lépp bu procès bi ñëwee mu ñëw wax fi reewa dem ak maa tayam di ja di mbëllee di ñaawal ñi nga xam ne ñooy mbokk gaa mu pare demaat toog ñu koy nourrir ko loger di ko dundale ko toppatoo ci alalu réew mi te kooku moom rey ñu bari moo tax boo ko génnee bu bëggee génn nag mu jaay fi ay ay cinéma wane ne moom fii mu ne moom moom détenu modèle la mooy dañ koo dugal ci numbi waaye nag jàng na daal ndax yar na ko léegi nag def fi ay cinéma ñu génnewaat ko mu dem faataat ñeneen ñu jëlati tëjati na récidive na mooy delluwaat na ca mbir ma yooyu yëpp boo gisee gaa yi di mer nga gis yenn meurtri yooyu koy indi ndax kenn ci mbokkam mbokk yi ñu ñu rey ñooy mer rek daal di dem bàyyi ko mu génn benn jour ñu daal di koy faat même bu dee ne sax wayow autorités yi d'accorduñ ci loolu loolu nag moo tax pen yi dafa baax jaamu yàlla la d'abord waaye tamit pour ñi nga xam ne dañ leen a rayal loolu ñëkk-ñëkk googu mooy loolu di nekk ci ñoom ndax droit la bu ñu am soit ñu laaj seen deretu ki ñu faat wala boog ñu laaj ndàmpaay loolu moom lu am solo la kon nag mu ne kon woo tax mu ne wa yash bu ko defee mu faj suduuram meruk dënnu qawmin ay ñoo xamante ne nii mu'miniina way ngëm yàlla lañ ci seen mbokk yi nga xam ne dañ leen a faagaagaloon yéeféri faagaagal leen ci maali foro wa yuzhiba bu ko defee suñu borom wëyal ghayda qulubihim la nga xam ne tartaru mer ga nga xam ne moo newoon ci seen xol ya yu ñu ëmbaloon ñi nga xam ne ñoo leen faatal seen mbokk yi wa yatuubullahu borom di nag daal di tuub daal di delloosi ala man yashaa'u nangu tuubu képp koo xam ne ku mu soob rek ci jaamam yi wallahu te borom bi tabaraka wa taala alimun aji xamaakoon la hakimun mooy ki xereñ ki nga xamante ne moo xereñ yatte kon mbir maa ngi noonu ne ndax mbir maa ngi noonu borom bi moo tuubal ñenn ci ñoom ñi nga xam ne bokk na ci ñoo xamante ne ñoo doxoon ci mbir moo male faatoon waa Xuzaa jàppale woon waa Banu Bakr ci waa Quraysh ñoo xam ne dañoo mujj nekk ay jullit comme ñoom Suhayl ibn Amr xam nga Suhayl ibn Amr loolu dugguñu ci mais ci bi moom waxoon nañ ci am nañu ne moom moom bokk na ci ñi nga xamante ne nii jàppale woon na waa Banu Bakr ci kaw waa Xuzaa ñu rey leen pourtant moom borom bi ci boppam yatuubu bokk na ci ñi nga xam ne wa yatuubu Allahu ala man yasha borom bi mooy delloo aussi ku ko soob daal di koy nangul tuubam moom mujj nekk ci saxaabatu rasulillah gën képp koo xamante ne doo saxaaba ba àddinay tukki yow de toute façon Seydina Suhayl ibn Amr moo la gën te bokk na ci ñi nga xam ne ñoo ginoon a sonal yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo fan ngay fàttee sangu Quraysh sayyidu banu Kinaana di Seydina wa mawlaana Abu Sufyan na Harb radiyallahu taala anhu wa arda mi jiite woon mbir yi moom ni mu doon sonal yonent bi alayhi salaatu wassalaam yépp suñu boroom boole na ko ci ñi nga xam ne ñoom la wax ne wa yatuubu llahu ala man yasha boroom bi nag mooy nangu tuub delloosi ku ko soob rek ci kaw jaamam bu ko soob moo tax nit doo gis nit muy def ay bakkaar ba nga ne kii moom boroom bi du ko ma sa jéggal loolu moom du waxi ko xam de te wax ju dangereux nga ko waaw comme ca xadiis ba nga xamante ne nii moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon wantali te mu nekk ci li nga xamante ne saxiixu imaamul Buxaari rahmatullah alayhi ci gàttal waaja ne woon mbokkam na mooy mbokkam ma doon def ay bàkkaar rek mu koy waar ba sonn benn bés mu mere ko ne ko yow moom xaw ma kan ne yàlla du la jéggal suñu boroom nag ne kan mooy taxaw sama place naan du ma jéggal diw ka du ma jéggal diw kooku mu ne kenn du ko jéggal man boroom bi jéggal naa ko yow mi nga xam ne yaa nag kenn du ko jéggal yow moom do mooy jégg jéggaluma la kon nag mbir maa ngi noonu aw kama qaala alayhi salaatu wassalaam kon nag loolu la de ñii liñ doon noonu yëpp waaye bokk borom bi doon noonu ak yàlla suñu borom moo leen indiwaat ñi nga xam ne ñoo sooke woon xare yu mag yi ba nga xam ne ca lañ fette woon ba ñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ca ghazwatu Uhud comme niñ koy gisee ci suuratu Ali Imran muy Abu Sufyaan ñoom Ikrima ibnu Abu Abi Jahlin doomu Abi Jahl ñoo ñëpp mujj nañu nekk sahabatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam moo tax nit moom toog fi naan sëriñ diw ko ko wax dara mooy alku nga ba faw loolu wax ju jara seetaan nga ndax ñii ñoom taw yemuñ sax ci wax ci yonent bi alayhi salaam lu gara Bilal lañ ko doon wax xoolal Abdallah ibn Zibara comme ni ñu ko fi tudde woon nga xam ne aka amoon ay ay ay ay way ay da doon sadd ay way yu saf yu ñaaw sax di ko wax ci deru yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo fan ngay fàttee ki gën jege sax yonent bi alayhi salaatu wassalaam di Abu Sufyaan ibn al-Haaris ibn Abdil Muttalibi Abu Sufyaan nga xam ne cousin wam la woon baayam di al-Haaris ak baayu yonent bi alayhi salaatu wassalaam di Abdul Muad Abdallah ñoo bokk benn baay Abdul Muttalib ba leen jur juróon moom moomu lim doon yàq ci lu mel ne xene yonent bi Abu Sufyaan te mooy xare bi ñuy gis ci biir saar bii nii bi ñuy njëkk a gis ci laaya bi nga xam ne mooy ñaar fukk beeg juróom jàpp ñaar fukk beeg juróom ñaar loolu muy ghazwatu Hunayn dinañ ko fa gis moom Abu Sufyan jaloore yam fa def muy Ibnul Harith bokkal ak Abu Sufyan Ibn Harb sayyidu Quraysh waxuñ kooku kii beneen Abu Sufyan la boo xam ne magu papaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko jur Ibn Abdil Muttalib Abu Sufyan Ibnul Harith Ibn Abdil Muttalib moom itam ko ñawoon ay lam nañ la ak yu poème mu doon wax ak weer xeer yeeg way yim doon sadd waaye kooku bokk na ci ñu gën ci saxaaba yi mu jógee kon nag wayatuubullahu borom bi daal di delloo daal di nangu tuub ala man ku ko soob wallahu te borom di alay azza wa jalla alimun mooy aja xam naa koon hakimun mooy ki xereñaate mu ne am hasibtum mu ne moo yéen ndax da ngeen a yaakaar yéen jullit ñaan tutraku ñu bàyyi leen noonu rek borom bi daal moom du du leen du leen saytu te du nekk koo xamante ne nii ku leen di teg ci ay ay nattu la de moo moo yaakaar lool suñu boroom ne am xasibtum moo ndax yéen da ngeen a yaakaar an tutraku ñu daal di leen an an an tutraku ñu bàyyi leen noonu daal ngeen ne daal yéen daal gëm ngeen daal aywa léegi nag dugg ngeen ci diine léegi daal jeex na léegi nag borom bi te du leen nattu ah non non moom moom moom du demee noonu de mooy boroom bi foo jaar mu nattu la loolu beneen wax la ne benn wax la ne ñooñu jullit ñi lay wax am ñu ne non non non lii naafiq yi lay wax nga xamante ne nii loolu nga xam ne ñoo doon jox ay ngànt yu foo bu yeneen bi alayhi salaatu wassalaam waree dem xare gu ñëw daal di joxe li nga xamante ne nii am ngànt la loolu nag am na ñeneen ñu ko wax waaye lii daal mooy jullit ñëpp lay wax voilà mooy jullit ak ko ci nekk naa naafiq naa naafiq bi sax li muy nekk naafiq naafiq suñu borom de toute façon dina la dina la dina la nattu comme li yonent mi alayhi salaatu salaam waxoon ci xadis boobu nekk ci musnadu al imaamu ahmad ak ñeneen solo nañ ko rahmatullah alayhi bu seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas nga xamante ne bi mu laajee yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu koy laaj naan ko kan mu ëppi nattu mu ne ko anbiya yonent yi alayhimu salaatu wassalaam mu ne ko ginnaaw ñan mu ne fal amsalu fal amsal al amsalu fal amsal ki nga xamante ne nii moo gën a jege mooy ki leen gën a niru topp ki leen gën a nuru yaa gën nattu mooy gën euh, metti ay ay nattu léegi nag mu ne yu yu yu xaasabul mar'u ala xasbi diine ala xasbi diine mu gis nga nag nit ki nag nu man di doon dees na ko nattu ah <laughs> ala xasbi diine selon rek moom li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne selon ay ay euh, ngëm yàlla ah non non foog ñu nattu ko de kon nag lool ta hadis boobu sax al imaamul Buxaari tamit daal na koy solo si si si imaamul Buxaari yi rahmatullah alayhi daal dina koy ñoo da koo bitu tudd benn bund voilà mooy bi baat bund mi mu naan ci kitaabul marda ashaddu nnaasi balaa al anbiya thumma al amsal fal amsal ki gën tar li nga xamante ne nii mooy mooy mooy nattu mooy yonent yi topp ku gën a ku gën a jege leen gin leen a jege ci hadith Seydina kon imaamu Tirmidhi bi ak imaamu Ahmad comme niñ la ko waxe léegi léegi mu ne yu xaasabu gis nga nit ki dañ koy dañ koy nattu ala hasabi diini selon rek góor gi nit ki ala hasabi diini selon diineem fa in kaana diinuhu solba bu diineem dëgëree istadda doo loo gën dëgër ci diine nattu yi gën a tar waaye bu dee fa in kaana fii diinihi riqqa bu dee ak gëm yàllaam ak soobum jàpp diine moom daa am ak woyof ak nooy nooy mooy dinañ ko mu ne dinañ ko nattu it ala hasabi diine léegi nag loolu la de kon nag affaire baa ngo wallahu ta'ala alam bii di ñëw ñu àggale laaya bi wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati wa ma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin